mooy koo xam ne dafa biddanti ci bërëb imaginer ñoo xam ne dañ doon voyage yu jóge Lyon di dem Paris ñu dem ba ci benn air fekk muy guddi ñu dem ñuy dawal guddi minuit lañ fa jële kii lañ fa jóge ay deux heures du matin lañ jóge Lyon di daw di daw di daw quatre heures de temps la wala quatre heures et demie ça dépend fi nga jëm ci Paris muy daw njaay di daw di daw ba fajar gi waaj a jot ñu wàcc taxaw ci benn air far dal di nelaw toog ci oto bi noonu far daal di départ ba jant bi yee leen léegi kooku mooy est-ce que kooku dañ naan ko yow sopp nañ ci yow walla buur nga booy fay sa julli mooy booy julli julli gi la weesu mooy fajar gi weesu na danga koy fay du looy jooxe ndax waxtoom weesu na fay mooy li ñuy fay mooy waxtoom dafa weesu li ñuy jooxe mooy waxtoom weesoogul léegi mooy kooku est ce que dañ naan ko yow comme li yonent bi lay saar saam def mooy da ngay déplacé wu air bi ngeen nekk déplacé wu leen ba jóge ci air bi bu ngeen mënee am air bu jegewaat ci kanam wala foo xam ne bu dee ne fu yaatu la côté bi ngeen nekke ngeen jóge foofu déplacé wu ci beneen côté boo xam ne fu sori foofu la ngeen door a mën a julli est ce que loolu wax loolu benn exemple la wala beneen exemple mooy nit koo xam ne dafa tëdd biir néegam nii mu bañ a nekk benn neuf mètres carrés ndax bu dee benn neuf mètres carrés moom loolu moom question bi dootul kii kenn du na ko léegi déplacé wul mooy génnal sa biir néeg nga dem ca mbedd ma di julli déedéet mais bu dee ne waa ji ak kër comme këru Sénégal yi yenn yu yaatu yi mu tëdd ci néegam daal di biddanti ba julli weesu est-ce que kooku dañ naan sopp nañu buy julli buy fay léegi bon mu génn ci néeg bi daal di dem ci salon bi wala ci ëtt bi yu mel noonu pour lan parce que li yonent mi alei saatu salaam def ne inna hada manzilun hadarana fi shaytan kon léegi foog naa masala bi leer na ndax lool mooy tasawurul masala loolu lañ naan tasawurul masala mooy masala boo xamagul lan lay te lan lan lañ lan mooy laaj bi de quoi s'agit-il réellement mooy bu ñuy tontu it wala doo man a tontu wala boo ko tontoo bu dee ci koy tontu xam na laaj bi te ki koy déggu xamul laaj bi foog naa loolu day jafe euh, comprendre kon loolu la mooy loolu mooy tasawurul masala mooy loolu lañ ci jublu mooy kon exemple yi koo xam ne dafa biddante ci bërëb ba julli gi weesu est-ce que bu koy fay moom day ñëw rek jàpp taxawaat foofu noonu ci bërëb boobu comme bu dem néeg la ci biir néeg bi jullee foofu la déet wala day déplacé wu dem feneen jaar di fay jullee loolu mooy laaj bi. loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute dañ cee wuute ah ku mel ni imaam al-Qurtubi ci al-Mufhim rahmatullah alayhi mu ne mooy sëriñu boroom tafsir imaam. al-Qurtubi al-Maliki rahmatullah alayhi léegi mu ne lenn dhahaba ba'du ahli ba'du al-ulama ila al-akhdh bi dhahiri hadha al-hadith fa qaala inna man intabaha min nawmin an salaatin faati faatathu fi safarin zaala an mawdi'ihi wa in kaana waadiyan xaraja anhu wa'tada wa'tada bi qawlihi taxawalu an makaanikum alladi asaabatkum fihi alxafla ah, mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci ñenn ñi dañoo jàpp ci mooy li feeñ ci xadis bi nii mooy ci apparence u xadis bi ñu ne képp koo xamante ni dafa yeewu ci nelawam yoo xam ne dafa nekkoon ci voyage comme li ñu la wax ki jóge Paris di dem Lyon Lyon di dem Paris mu daal di nelaw ba julli ji wees ko weesu kooku day day day day day toxu ci foofu noonu daal dem feneen ngir man faa julli moo mu nekk ñi wax lii ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu ne ko moom ñu ngi sukkandikoo ci li yonent ma alayhi salaatu salaam wax ne irtaxilu ak taxawalu bi mu wax déplacé woon neen ci seen fii nii mooy fii nga xam ne fi la leen yëgadi gi ak euh, daldi dale ah mu ne ñeneen ñi ne ñeneen ñi daldi ne loolu daal fi mu mën a nekk mooy ci xur woowu xur woowu ci dëggam buñ ci ci ci boppam buñ ko xamee voilà moom bu dee ne lool la mooy day war ci moom mu daal di fay jóge waaw xur wi mu nga xam ne ci la ko lool daal dafay jóge léegi waa jumhur xam nga mooy eh, eh, mooy mbir mi ñoom dañ koo tënk ci lan ci safar tamit moo exemple bi ma joxe sànq dina dese jaar yoon mooy ki nga xam ne day nelaw ci këram mais bii mooy ndax mbir mi ci safar la xewoon voilà ci ci mooy ci tukki mu ne kon kon exemple lion Paris bi mooy gën a jub ci waxu ñii ñii ne loolu lay def ñeen ne par sax loolu lay def waa jumhur nag rahmatullah yi ñoom ñu ne non loolu kenn du sàmmonteeg moom képp koo xam ne dafa yeewu ci julli goo xam ne da koo raw ak fu man di nekk moo xam dafa tukkee moo xam biir kër néegam la nekk ak ndax tamit wax jële mooy mën nañ ko pousser ba foofa ah bu dee ci safar gars yi mën nañ ne illa bi ndax boo xoolee illa bi man nga ne non mbir mi du illaay safar kese kene ci tukki lañ ne woon illa bi mooy dane ndax fii bërëb la boo xam ne bërëb la boo xam ne seytaane dañu fee dafay nekk kon loolu ci kaw loolu mooy moo tax ñu biddanti ci kaw loolu mooy ba ci biir néeg yi biir kër yi sax day man a nekk wala biir kër yi këne nga ne ah bu dee ne lool la kon man damay toxu dem ci salon bi wala yu mel noonu mooy ku jàpp ci wax bu njëkk bi alors que waa jumhur mooy ku wax ku ku demee noonu mooy aviam da ngay gis ne moom daa jël mooy xikma bi waa jumhur rahmatullah alayhi ñoom ñu ne déedéet loolu kenn du ko bàyyi xel kenn du sàmmantoog moom képp koo xaw ne dafa yeewu ci julli bu la raw ak foo ko fu mu la mën a rawe ak fu la fekk ci waxtu yoowu ak foo man di kooku du koy julli le ndax lan ñu ne ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo wax ci xadiis boo xam ne imaam ahmad moo ko solo na ko noonu imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi ci sanad boo xam ne bu wér la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne fa xaytuma adrakatka salaatu fa salli ne fa xaytuma mooy xadiis seydina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn xaraam radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane fa xaytuma fépp xadiis bi nag gën naa gudduli mu ne fa xaytuma adrakatka salaatu yeneen ma lay saa saam ne fépp foo xam ne fa la la jullee dabe fa salli na nga ko julli comme ñu ne mooy loolu fu la julli dabe te nee na ki nelaw ki nelaw waxtu moom bi mu ko fàttale ko wala ki ko fàtte foo loolu mooy waxtoom wax loolu noonu mooy waxtoom mooy jamono ji mu ko fàttale ko mooy waxtoom kon kay nee na fa salli na nga fa julle voilà ñoom ñu ne looloo tax ndax ñoom dañ ne yonent ñu teg ci ne affaire bi le fekk que boo nee xikma bi mooy mooy yonent ma lay sar sam dane fii seytaane moo ñu fi ñu ne loolu yonent ma sar sam ma ko xam manoo toog yow di di di àtte woo rek di jéem a wax naan comme que dama biddanti fii loolu day wane ne seytaanee fa loolu loolu yonent ma sar sam mi suñu boroom xamal yu nëbbu yi moom moom moo ko xam moo tax mu wax loolu moom moo xam loolu mais ñun mënuñoo ñëw taxaw naan bërëb bii dañ fay biddantee comme loolu la voilà ñun xamuñu xamuñ ndax seytaane la wala leneen a tax voilà ñu ne nag ñu ne leen mais léegi taxawalu bi ñu wax nag ne leen léegi irtaxilu léegi jóge leen nii ñu déplacé wu ñu ne loolu ñu fa ne woon lay wax waxul umma bi yépp ah. voilà ndax wax na leen sabab bi tax te sabab boobu mooy xam bu mu xam moom alayhi salaam wassalaam ne fii seytaane fi nekk moo tax ñoom la wax léegi nag ku moom ndax xamul ndax fii seytaane fi nekkam déet nga biddanti ci yoonu Paris bi wala ci yoonu kawlax bi ba nelaw ba julli weesu jóge Dakar loolu tekkiwul ne dang naan fii seytaane fi ne naa déplacé wu tuuti loolu xamoo ko léegi ah sauf que mooy loolu la waa jumhur wax mais euh, boo amaana nag li gën a dëgër mooy wax bu njëkk bi voilà kene képp koo xamante ne ni ak foo man di nekk voilà mooy kene sa kër la wala dangaa nekk ci tukki ak lu man di doon amaana li mooy duñ ne nag farata la mooy duñ ne ku julli ku julli foofu su julli baaxul non non non mooy dañ naan daal mbir yi daal mooy sopp nañu ku mu dal comme nga biddanti sa néeg nga taxut nga booy julli nga jàpp kii dem ci salon bi bu dee neuf mètres carrés la mooy yow amoo feneen foofu ngay julli voilà mooy bu dee ne aw ma feneen moom taxul ñuy wax mais bu dee am naa feneen jullil feneen ngir roye ko alayhi salaatu wa salaam ndax bi mu nee taxawalu daa de toute façon mooy xam nga fii nii manoon nañ ne mo coono bi la ndax dañoo doxa doxa doxa doxa doxa doxa doxa doxa doxa dox ba sonn ba ba épuisé wu ci fin wu kii bi ñu daal di kii kon loolu coono bi la mais yonent mi alei satu xamal nañu ne loolu xamal leen ne loolu saytaane moo fi nekk fii kon ñu nit suñu coono kese mënuñu ne comme que suñu damaa liggéeyoon ba tas damaa kii ba sonn nekk ci activité ba sonn nelaw looloo tax ma biddanti mooy ne ah ñun daal am nañ ci yonent mi alei satu salaam mal di yooyu yëpp xewee mu ne lii daal ah bërëb la boo xam ne xadar naa fii shaytaan mooy ne même effet yi man na jur même cause yi te shaytaane ci yooyu da ciy profité lool lépp loo xam ne luy sàggan luy tax jullit li ko war daal di koy faat iblis da ciy bég te da ciy nekk di ci jouer bu baax moo tax moom muy lëkkaloo ak bakkan muy lëkkaloo bakkan ak bànneex ak yooyu yooyu iblis day soxla yu mel noonu